sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma bayna xalqi aadama sallallahu alayhi wa sallam ila qiyaami saacati amrun akbaru mina dajjal rawaahu muslim rahimahu allahu ta'ala al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah ñu ñëwaat ba léegi ci chapitre trois cent soixante-dix ci baabul mansuuraati wal murah suñu jotaay bii ñu génn xadis bi mujj woon gis nañu boole woon ñaar bi ci mujjoon moo doon mille huit cent treize mu ne woon wa an ummi sharikin radiyallahu anha annaha sami'at an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yanfiranna annaasu min addajjali fi ljibaal walillahi alhamdu walminna tey ñu war a continuer xadis ba léegi ci téere bi yiy wax ci wàllu dajjal muy xadis mille huit cent quatorze mu ne wa an imran ibn husayn mu ne mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne moo tuddoon imran di doomi husayn baayam it di saxaaba radiyallahu anhuma gisoon nañ fay mbiram annahu qaala kene doom ji nag muy Imraan nee na di doomu Husayn radiyallahu anhuma mu ne sami'tu mu ne dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan maa bayna xalqi aadam nekku diggante ba yàlla bindee maam aadama ba léegi alayhi salaatu wassalaam ilaa qiyaami saa ba ni saa di taxawee mooy yawmal qiyaam di am amrun mbir akbaru bu gën a rëy fitna bu gën a rëy gën a bon min ad-dajjal ka masihu ad-dajjal di l'antéchrist wal iyad billah waaw mu ne hadis bi rawaahu solo na ko muslimun al imaamu abul husayn muslim ibn al hajjaj al qushayri an-nisaburi rahmatullahi alayhi léegi laaj mu njëkk bi mooy hadis bi est-ce que moom ko solo ñu ne la avant avant ñu jàll bi kan moo ko solo mooy imaamu an-nawawi rahimahullah hadis bi dañu sayyidina imran moo ko solo ibn husayn waaye loolu def def la ne na ma luy lool ma ne dafa juum waaw kan moo dul juum <laughs> ah kan rek nga gis koo xamante ne nii mbindeef moo xam ne masula juum yow yeneen saa saam ci boppam keroog waxuñu la ne dafa jul hadisul yadayni bi du gis nañ ko fan yi rek ñu ngi ko doon tudd ci buntu bii ñu nekk yeneen saa saam julli ñaari rakka non non non non non du buntu bii lan mooy wax ni non di <laughs> c'est que lii mooy mooy mooy non tuddoon nañ ko fi waaye euh, mooy kii la quoi euh, mooy euh, démb la woon démb bon ci <laughs> résumé résumé Bouloughoul Maram yi lañ ko doon wax non mais <laughs> waaw seulement <laughs> ñu foogoon nga fii la quoi ci Riyad bi la ah lépp ci xadiis la waaye mooy loolu mosoon nañ ko fi gis mooy yonent bi saa saa bi nga xam ne ci la julli ñaari rakka Euh, benn ci tisbaar wala tàkkusaan après daal di sëlmal ñaari rakk la jiite ñi ñuy sëlmal ba pare daal di gis benn ëkk bu newoon foofu la mu daal di jóg daal dem wéeru foofu boo gisee xam ne yeneen saa saa il n'est pas bon naan bon tey niñ ko xamee woon demewul melul noonu tey quoi waaw léegi Zul Yadayni ñëw fekk ko fi nekk ne ko yaa yeneen saa saa fasirati salaat am nasida ne ko ndax dañoo wàññi julli wala danga koo fàtte dangaa dangaa fàtte bopp. mu ne ko ñaar yooyu yëpp benn amu ci mu ne ko ah kay ñaar yooyu moom nag bu ci am yeneen saa salaam saa salaam ne <laughs> moom pour moom wàññiwuñu julli ji te wàcc te fa te fàttewul dara mooy julli ji mat na mais mu laaj ne asadaqa zul yadayn laaj nit ñi Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ne wa fil Abu Bakr wa Umar te mbooloo mi Seydina Abu Bakr Seydina Umar ñu ngi fi woon radiyallahu anhuma ah ñu ne ko waaw yoneen saa sa wax na dëgg de julli julli ji matul de ñaar nga julli yoneen saa salam jóg ah daal di julli ñaari rakka daal di sëlmal après euh, daal di euh, sujjóot ñaari sujjóot léegi loolu noonu yow yonent bi saa saam lay dal <laughs> te moom la yàlla di wax yu mooy al insaanul kaamil moo ñëw di julli war a julli ñeenti rakka daal julli ñaari rakka foog ne julli na ñeent dem toog <laughs> yow léegi nga naan ma Euh, euh, euh, ma ne la da imaam Nawawi daa juum nga naan la yow yow na ngay nelaw wala la loolu ban problème fii mu ne moo ci nekk loolu day wane ne lool mooy ak matam <laughs> waaw parce que téere bii ni mu rëy xadiis yi ni ñu baree lii c'est nga gis mu ne kii moo soloo lii wala boog saxaaba bi te alors que du moom daanaka bu ci ci de mémoire de mémoire sax kii nii lañ bii la ah waaw du ñàkk nag mu amaat ci parce que que ne amoon na ci waaye de mémoire li ma fàttale ko mooy kii kese lii kese la mooy dane wa an Imran ibn an Imran ibn al-Husayn wala Imran ibn Husayn boo ca baax na waaye hadis bi à vrai dire lu Seydina Imran moo ko solo sauf que dañoo tudd ci biir hadis bi Imran ibn Husayn loolu xam naa moo tax Imam an-Nawawi eh, soit loolu la mu nekk eh, bi muy bind sabqu lisan sabqu qalam mooy bon mu gis ci hadis bi mu fàttale ko ne Imran ibn Husayn après mu bind bi muy bind mu bind ne moom ci moom lañ ko jële mais hadis bi du Imran ibn Husayn moo ko nettali saxaaba bi ko nettali beneen saxaaba la di Hisham ibn Amir waaw dinañ ko gis léegi bokkoon ci waa Lansaar ci waa Banu Najjaar ci waa Xasraj radiyallahu taala an nga xam ne saxaaba la di doomi saxaaba radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kooku moom moo ko solo Hisham ibn Amir moo nettali xadiis bi mais pas Seydina Imraan ibn Husayn kon nag kon loolu mooy première affaire bu ñu war a lijjanti léegi nag mu des kon dane rawaahu Muslim imaam Muslim moo ko solo ñu ne la est ce que moom doon nga ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu Ahmad indi na ko ci ñeenti bërëb hmm? ibnu Muhammad di sëriñam rahmatullahi alayhi léegi kanta al imaamu Abul Husayn gis nga xadiis biñ mujjoon gis bi wees gis nga xadiis yi yëpp imaam Muslim da leen a ràññale mooy gis nga hadith Seyna Anas ba doon wax 1811 keneen yonent bi alayhi salaatu salaam nee na laysa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal Allah Allah ah <laughs> gis nga hadith boobu ak hadith bi ci tegu te ñu gisoon ko bii weesu moom lañ boole woon ak bi ñu la mujjee fàttali leen 1812 wa anhu muy Seyna Anas ba lay radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala yatba'u ad-dajjal min min yahuudi Asfahan sab'una alfa waaw amana gisoon nañu riwaay bi doon wax naan ci yahuudu Asfahan yi lay génne mais moom dajjal yahuud la waaw <laughs> dajjal c'est un juif ah <laughs> moom la kii doon wax euh, kii euh, kii euh, Seydina Abu Sa'id amaana dinañ gis mooy xadiisam bii di ñëw bu nañ bàyyi ba foofu voilà foofu moo bi muy wax ak Ibnu Sayyad mu naan ko yow mu yéen yow nan ngeen ma mën a tuumaale naan ma man maay dajjal parce que daa am ci saaba yi ñoo xam ne euh, mooy mooy mooy dajjal ah euh, kooku du dajjal parce que euh, moo tax <laughs> Seydina Abu ngi foofu <laughs> ne sawaay damaa nëf nëf damaa nëfalal sa affaire mu ngi ma yow nan ngeen ma mën a tuumaale ne man maay dajjal alors que yow déggoo yeneen ci ma lay saar saar ne dajjal du dugg Medina mu ne ko waaw mu ne ko man mi juddoo man mi na juddoo di fekk dañoo àndoon kat di di dem Makka Makka lañ doon dem <laughs> ñoom ñaar quoi mooy ci délégation ñu ànd sëy naa sëy naa ausan it ne léegi bon benn affaire a de <laughs> léegi nag mu jekki ne ko wat yow ne ko wat beneen affaire yéen ak may tuumaal man ibnu Sa'id naan man maay dajjal xanaa déggoo na yonent bi alayhi salaatu salaam nee na du dugg Makka dugg Medina man Medina laa juddoo te maa ngi nii di ànd ak yow di dem Makka <laughs> kon man man laa war a nekk dajjal <laughs> te tamit yonent bi alayhi salaatu salaam nee ab yawut lay doon te man du ma yawut <laughs> wala soit yawut lay doon mooy ci cosaan ci askan waaye walla rek mu nekk koo xamante ne mooy comme que ñoom moo tax gisoo sab'una alfan yi ànd ak ñoom euh, soixante-dix mille te ñooñu mooy du ñoom kese ah mooy ci yahuudu asbahaan yi mais ne sinon fu mu jaar yahuud yo ba ne dañuy ànd ak moom voilà yii mooy yahuudu asbahaan yi fu muy génne fu muy tàmbalee soixante-dix mille waaw mooy sinon mooy day adopté seen affaire ba pare te ñoom dañ ñoom seen ñoom diine caaxaan lañ yor nga xamante ni dajjaal mooy nekk seen kilifa nee nañu wal iyaazu wal iyaazu billah kon ibnu yooyu yëpp di wane foofu ba pare ne ko yonent ne ko ibnu Abu Sa'id al-Khudri yonent saa saam yow déggoo yonent saa saam eh, dajjaal du am doom mooy moom du am doom du am descendance mu ne ko waaw mu ne ko waaw man mii man am naa doom <laughs> man ma am doom dëkk Medina maa ngi nii ànd ak yow di dem Makka mais nan lañ ma mën a waxee ne man maay dajjaal man ibnu Sa'id léegi nag euh, bi waxee lii rek say euh, euh, Seydina Abu Saïd ne affaire bi léegi nag bu jaxaseel ma fa fa labasa nii sooy <laughs> ibn Saïd mii de ndax ñenn ñu ci saxaaba yi dañu jàppoon ne moom mii mooy Dajjaal voilà mais kooku lay sa bi Dajjaal waaw li mu leen wax lool dafa leer nañ te wax yeneen saa san day dàq ne kii du Dajjaal manul nekk Dajjaal way <laughs> wal iyaadu billah léegi bon kon mooy xadis boobu noonu xadis Seydina kene euh, euh, euh, laysa min baladin illa safa'u dajjal ak xadis bi ci tegu bu leen Seydina Anas 1812 yatma'u dajjal min yahudi asfahana sab'una ak xadis bi ci tegu 1813 bi bu yaay Ummu Sharik sayyidatu Ummu Sharik anna sami'at an-nabi sallallahu alayhi wasallam yaqul la yanfiranna wala la yafiranna an-nasu min ad-dajjal fil jibal ak xadis bii ñu nekk xadis 1814 imam Muslim noonu la leen rangalee dem bu bii jeexee mu teg beneen ci kitaabul fitani wa ashratu saa baabun fi baqiyati min ahadith dajjal waaw mu ne hadathani Zuhayr ibn Harb mu ne nettalen suñu sëriñ Zuhayr léegi xoolal bu baax li nga xam ne mooy wane mooy indi ci ngay mën a comprendre def def la ji imaamu Nawawi def def le nag hadith bi Seydina Imran ibn al-Husayn wala ibn Husayn radiyallahu anhu moo ko solo alors que du moom léegi kon al imam Muslim mu ne haddathana nettali na ma rahimahullah man dong Zuhayr ibn Harb sama sëriñ di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama an-Nasa'i al-Baghdadi mi nga xam ne jëlee na ci moom lépp mille hadith gane àddina cent soixante génn àddina deux cent trente-deux rahmatullahi alayhi qala mu ne ah bana ah ah haddathana Ahmad ibn Ishaq al-Hadrami mu nekk ñu nettali xabaar ñu xaba euh, xamal ñu mooy Ahmad ibn Ishaq al-Hadrami rahimahullahu ta'ala di Ahmad ibn Ishaq ibn Zayd ibn Abdillah ibn Abi Ishaq al-Hadrami mawlahum al-Basri rahimahullahu ta'ala génnaat ne 211 léegi moom mu ne haddathana Abdul Aziz mu ne imaam Muslim ne ya'ni ibn al-Mukhtar kon Ahmad ibn Ishaq mu ne ki ñu euh, nettali mooy Abdul Aziz muy Ibn al-Mukhtar al-Ansari Abu Ishaq ñi Abu Isma'il ad-Dabbagh al-Basri rahmatullah alayhi ne woon mawla Hafsa bint Sirin di seeru Seydina Ma'bad ak Seydina Anas Seydina surtout Muhammad ibn Sirin ak ñoom Khalid ak ñooñu radiyallahu anil jami' mu ngi noone kon moom kañ la gane adna kañ la génn adna dajuma ko qaala Abdul Aziz mu ne haddathana Ayyub mu ne gi ñu xabaare mooy nettali ñu mooy Ayyub di Ayyub ibn Abi Tamima Kaysan as-Sakhtiyaniyu Abu Bakr al-Basriyu rahimahullah gane àdduna 68 génn àdduna 131 ca Ta'un ba rahimahullahu ta'ala an Humayd ibn Hilal mu jële ci Humayd ibn Hilal ibn Hubayra ah, ah, rahmatullah alayhi al-Adawi al-Basri mawlahum al-Hilali al-Adawi al-Basri al-Hilali Abu Nasr rahmatullahi alayhi hmm? Allahu akbar ah <laughs> Allahu akbar léegi moom mii moom moo ne Humayr ibn Hilal an rahtin mu jële ci benn mbooloo mbooloo moomee minhum bokk na ci Abu Dahma ku ñu naan Abu Dahma <laughs> Abu Dahma nag da koo siiwee loolu dàkkantalam la mais tur bi laysa bi Abu Dahma mooy comme ñu ne Abu Hurayra euh, Abu Dahma mooy ki nga xamante ne noonu la siiwee woon mais sinon firqa la tuddoon waaw firqa <laughs> firqatu ibnu Buhays ah ah waaw Buhays al-Adawi al-Basri mooy firqa ibnu Buhays am ñu ne firqa ibnu Nuqaysh ah loolu ay wute la am na ñu ne non Nuqaysh la ah. voilà <laughs> rahmatullahi alayhi rahmatan mooy tur yoo xam ne mooy siiwuñu noonu firqa eh? non xirfa maanaam firqa xirfa xirfa xirfa xirfa xirfa xirfa xirfa <laughs> xirfa xirfa voilà firqa xirfa ibn Buhays am ñu ne mukk bàyyi leen di wax Buhays mais Euh, euh, euh, Buhays bo waa Buhays waaye am ñeneen ñu ne leen du Buhays firqa Qirfa boog ibnu Nuqaysh la Abu Dahma'i al-Basri rahimahullah génn àddina entre soixante-dix ak li nga xam ne mooy les années quatre-vingt léegi kon mu ne kon kon mbooloo mi mbooloo moomu parce que bu doon mbooloo mi kese ay mubhamuna la ñuy doon yoo xam ne day tax hadis ñan la mais comme que Abu Dahma moom xam nañ ko ta siqa la comme li borom Taqribu Tahzib wax ku dëgër la wa Abu Qatada ak keneen ku naan Abu Qatada mais kii du saxaaba bi de mais sauf kii dañuy wute borom xam-xam yi dañuy wute est ce que saxaaba loola de muy Abu Qatada al-Adawi al-Basri rahmatullah alayhi am nañu ne Tamim ibn Nadir la tudd am ñu ne non tuddul woon Tamim ibn Nadir loolu moo tax ngeen naan Tamim ibn Nadir ah Tamim ibn Nudayr sax Nudayr ñii ne noo Tamim ibnu Zubayr la waaw ñii ne noonoon Mudayr la tuddoon ibnu Unfuz voilà eh, wallahu nag taala alam yii yëpp lan moo ci nekkoon wallahu taala alam léegi mu ngi noon am na lan ñu ne Mudayr la mu di nuun Mudayr ibnu Funqud wallahu taala alam léegi moom mii nag moom moo jëlee déglu mooy Abu Dahma ak Abu Qatada bokk ci mbooloo moom qaalu ñu ne kunna namurru ala Hisham ibn Amir nati Imran ibn Husayn xoolal mu ne ñun dañ doon romb saxaaba buñ naan Hisham ibn Amir di Hisham ibn Amir ibn Umayya ibn al-Khashkhash ibn Malik ibn Amir ibn Ghanm ibn Malik ibn an-Najjar al-Ansari an-Najjari al-Khazraji ah. eh, baytaxu imaamu Anas ibn Malik moo doon baayam voilà <laughs> mooy Amir Amir bàyyi taxu imaamu Malik la imaamu Malik Seydina Anas ibn Malik ah moom mooy eh, baayam quoi léegi nag moom saxaaba la baayam di Amir tamit saxaaba la comme li borom taq eh, eh, az-Zahabi wax borom al al-Kashif mu ne lahu suhba ka abihi saxaaba la am nag àndandoog yeneen saa sam comme baayam rahmatullahi ala al-jami' kon hmm, baayam nag fekke na Uhud imam Ibn Sa'd nee na baayam fekk na Uhud te keroog lañ ko faat moom ci shuhada wu muy Amir eh, eh, al-Ansari eh, Hisham nag moom moom ànd naag yonent bi alayhi salaatu salaam moom saxaaba la boo xam ne Basra la wàccoon moom léegi moom Hisham kii ñoom Abu Dahma ak Abu Qatada nee nañ ñun dañ doon rombu Hisham ni ibn Amir ah, ibn Umayya radiyallahu anhu ne woon Basra radiyallahu anhuma waaye dañ ko doon romb bàyyi natti Imran ibn Husayn dëkki la Seydina Imran ibn Husayn muy saxaaba bu siiw boobu mook baayam tamit moom itam moom ak baayam ay saxaaba lañ moom ak baayam ay saxaaba lañ radiyallahu taala anhuma nag bi nga xam ne noonu la demee nee na ñu koy dikkal fa qaala zaata yawmin mooy bàyyi ko fi dem di jëli xam-xam ci Abu Qatada ci ci kii ki nga xam ne mooy euh, ah, euh, Imran ibn Husayn léegi bi mu leen gisee ñu yàgg di def lool fa qaala zaata yawmin Hisham bëgg leen a laay biir benn bés mu ne leen innakum de la tujaawizuni ila rijalin ma kaanu bi ahdara li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam minni wala a'lamu bi hadithihi minni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma bayna xalqi aadama ila sallallahu alayhi wa sallam ila qiyaami saa'ati xalqun akbaru mina ad-dajjal nga fii nan la ko ndee xalqun riyaad bi na ne maa bayna xalqi aadama sallallahu alayhi wa sallam qiyaami saati amrun akbar amul benn mbir bi yàlla bindee maam aadama alayhi salaam ba saali taxawee amul benn mbir bu gën a rëy dajjaal fii nii riwaay imaam muslim bi lan la wax maa bayna xalqi aadama ila qiyaami saati xalqun mbindeef amul mbindeef bu gën bon bu gën màgg fitna mina dajjaal loolu la akbaru mina dajjaal voilà waaye imaam al al al kii imaam muslim indi na ko tamit ci amrun akbaru min ad-dajjal moo tax mu ne wa haddathani muhammad ibn hatim mu ne wa haddathani mu ne mu ne nettali na muhammad ibn hatim moom imaam muslim di muhammad ibn hatim ibn maymun al baghdadi rahmatullahi alayhi abu abdillah al muaddibu rahmatullahi alayhi al marwazi al-Mu'addi bu génn am na deux cent trente cinq rahmatullah alayhi euh, moom mu ne qaala haddathana Abdullah ibn Ja'far ar-Raqi mu jël ko ci Abdullah ibn Ja'far ibn Ghaylan ar-Raqi Abu Abdirrahman al-Qurashi mawlahum rahmatullah alayhi noon mawla ali Uqba ibn Abi Mu'ayt voilà mooy euh, Uqba mooy frère Umm Kulthum Umm Kulthum bint Uqba ibn Abi Mu'ayt mi nga xamante ne moo ñoom ak Sayyidina Usman gisoon nañ leen ibn Affan alayhi ridwanu rahimu rahman ñoo bokkoon yaay voilà léegi euh, moom mi seen mawla la woon quoi muy Abdallah ibn Ja'far ar-Raqi dëkkoon fële ca Raqa tubaab bi naan Raqa ca Syrie qaala bu dee haddathana Ubaydillah ibn Amr mu jële ci Ubaydillah ibn Amr ibn Abi al-Walid al-Asadi Abu Wahb ar-Raqi moom tamit al-Jazari rahmatullahi alayhi génnaat na cent quatre-vingts rahimahullah an Ayyub mu jël Ayyub gis nañ ko sànq mooy Ayyub ibn Abi Tamima rahimahullah alayhi an Humayd ibn Hilal gis nañ ko sànq an thalathati rahtin min qawmihi fihim Abu Qatada mu jël ko ci ñetti mbooloo mooy nit ay mbooloo moo xam ne ñett lañ woon mu ne bokk na ca Abu Qatada gis nañ ko sànq moom lañ la doon al-Adawi al-Basri e, moom est nañ ko sànq waaw moom ñenn ñi dañ ne saxaaba la ñenn ñu ne doo non voilà du saxaaba mooy dañu wute. Euh, ci yooyu mu ngi génn àddina avant l'an quarante-quatre voilà moom juste après Seydina Ali radiyallahu anhu ci lu génn àddina noonu am nañ ne moom nii saxaaba la kay waaye kii di saxaaba am ñu ne non non du saxaaba euh, mooy muxadram man na ko doon waaye pas de saxaaba loolu nag wuute la wallahu ta'ala alam Abu Qatada qaalu ñu ne kunna namuru ala Hisham ibn Amir ila Imran ibn Husayn radiyallahu anil jami' bi misli hadith Abdul Aziz ibn Mukhtar ghayra annahu qaala amrun akbaru min ad-dajjal voilà alhamdulillah lii di wane mooy boobu nag moom la imaam an-Nawawi indi fii ci minhaj bi mooy amrun dane eh, eh, ma bayna xalqi aadama ila qiyaami saa amrun akbaru min ad-dajjal alors que bi ñu njëkkee gis lan la wax eh, xalqun akbaru min ad-dajjal ñoora al imaamu Ahmad moom rahmatullah alayhi indi na ko ci amrun azam voilà ci même yoon ni moom mu jële ci munu jële Sufyaan ibn Uyayna mu jële ci Ayyub ibn Abi Tamima mu jële ci Humayd ibn Hilal Humayd daal di jële ci Hisham ibn Amir gis nga qaala wa sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul wallahi ma bayna xalqi aadama sallallahu alayhi wa sallam ila qiyaami saa'ati amrun a'zamu min ad-dajjal bi a'zamu mbir moo xam ne gi bam nañ amrun akbaru am nañ amrun a'zamu min ad-dajjal am nañ xalqun akbar mina dajjal Allahu akbar kon mu ngi noonu loolu yëpp ay mbir la yoo xam ne ah, mais am na imaam buy wane ne gis nga loolu akbar boobu mooy fitna imaam Ahmad rahmatullah alayhi moo tax taxriij am solo eh, mu jële ko Husayn ibn Muhammad moom mu ne jële na ci ah, mu nettali nañu Sulaymaan ibn al-Mughira moom mu jële ci Humayd mooy ibn Hilaal an Hisham ibn Amir al-Ansari radiyallahu anhuma annahu qaala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul mu ne moom Hisham mu ne dégg naa yonent bi alayhi salaam di wax maa bayna xalqi aadama ilaa an taquuma as-saa'a fitnatun akbaru min fitnati dajjal gis nga kon mooy amrun akbaru amrun kii euh, xalqun akbaru yooyu yëpp a'zam yooyu yëpp lenn la mooy fitnaam la lay wax tekkiwul ne mooy mbindeef mi nga xam ne ci mbindi lii moo gën a rëy ñeneen ñi mais mooy dalaa bëgg wax ne mooy fitnaam te lii moo koy leeral mu ne nekkul diggante bi yàlla bindee maam aadama alayhi salaam bani saadi taxawee fitna bu gën a rëy gën a pataa gën ngand gën ñàng li nga xam ne mooy fitnaay almasih alkazab ad-dajjal mi nga xamante ne nii ay mbirum moom ci caaxaan leer na Allahu akbar walillahi alhamdu wal minna kon hadis baa ngi nii ba léegi kon ñu gis ne eh, ci kitaabu baabu almansurat wal murah mooy fii nii <coughs> daa bokk ci yi nga xamante ne musiba yi nga xamante ne dajjaal moom lay taxawaaroo ci kaw suuf waaw mooy musiba gi gën mag loolu moo taxoon yonent bi alei salaatu salaam <coughs> ne xabaare ñu xamal nañu loolu nag du moo tax yonent bu nekk daal di woon xupp ay ñoñam ci ayu masihu dajjal laqad anzara nuuhun qawma allahu akbar hatta sayyidina nuuh alayhi salaatu wassalaam daal di woon nay artu ay nitam ci musiba mbonuk ki nga xamante ne nii mooy al masihu dajjal comme niñ koy gis hadith mille huit cent dix-huit bi ak seegul ji mille huit cent dix-sept dix-sept voilà ñun ñu ngi <coughs> mille huit cent quatorze mille huit cent dix-sept bi foofu dinañ gis hadith biñ lay wax nii allahu akbar léegi kon mooy kon loolu rek wane ne na gravité wu masihu dajjal mooy le fait mooy yow ba yàlla bindee yaa ngi imaginer lool yow xoola fitne yi ni mu bëree fitanun waaw baadiru bil a'maali saaliha waaw yonent bay saa saar gisoon nañ ko fi bi mu naan jëkkalante leen waaw bil a'maali saaliha waaw ci jëf yi nga xamante ni ñoo yu yiw yi de gaaw leen ci waaw ndax kat am na ay ay musiba yoo xam ne ñu ngi ñëw ay fitna yoo xam ne ka qita'il laylil muzlim moom doom yi gën a mu këriis lañ jël rek fëgg la ko ci bopp tëb wala ñu sàng la ci nga nekk xayaraan daal di ëlëmu doo xam fooy jaar doo am busol doo am tos nga xam ne yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kaafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kaafira yabi'u diinahu bi'aradin min ad-dunya xoolal fitna yu rëy yooyu nga xam ne nit ki day xëy nekkub jullit gëm yàlla balaa ngoon a jot mu nekk bu yéeféer tellement fitna yi ñu ñuy baaj baajee li nga xam ne mooy xol bi ak ni nga xam ne noonu la nekk à la bi ni mu koy fële de gauche à droite di ko mbéj ak talaata waaw bu rëccee bi beneen bi du rëcc beneen ñëw ne ko tël mu wadd waaw bu xawee jóg beneen ñëw daal di damm tànkee mu murota fël tànkee yow yooyu imagine nga waaw yonent lay saa saam ne ah la hawla wala quwwata illa billahi al-ali ma ne loolu loolu garaw na ak badiru bil a'mal as yooyu yëpp day fitna gaaw leen yooyu yëpp gisoon nañ leen bële quatre-vingt-sept bi quatre-vingt euh, hadith baabul mubaadara waaw baabul mubaadara ilal xayraat waaw yonent bi alayhi salaatu salaam doon doon wax jëkkante leen ci jëf yu baax yi balaa juróom-ñaar yi di ci ñëw yoo xam ne bu la fekkul woon ci lu baax boo mool doon ko rek waaw faqran munsiyan ak ñàkk boo xam ne day fàtteloo aji jam ñàkk gi dal boromam aw ghinam mutghiya wala cette fois-ci gis nga contraire mooy da gis koo xam ne ñàkk moo koy dal mu saalit génn ci diine wala mu fàtte boroom am koo xam ne woon koom-koom lay am aw ghinan mutghiya koom boo xamante ne day beewloo koom boo xamante ne day beewloo waaw aw maradan mufsida wala feebar boo xamante day ñëw yàq sa bari dootoo mënati presque dara aw haraman mufnida wala ak maneel boo xamante ne dalay jeexal aw mawtan mujhiza wala dee dee goo bu ñëwee dalay jekkal awi dajjaal kooku moo ci gën a garaaw fa sharru ghaibin yuntazar voilà mooy ci gën a bon ko absenté koo xam ne nit ñi dañ koy xaar waaw allahu akbar mooy ak dikkam waaw fa sharru mooy moo gën a yiis bépp musiba boo xam ne gisagoo ko dajjaal ko gën garaaw moo tax yonent bi saa saam ma ne maa bayna xalqi aadama sallallahu alayhi wa sallam ila qiyaami saa'ati amrun akbaru min ad-dajjal waaw ba ñu bindee asa Seydina Adama ba léegi ba àddina yi tukkee amul benn musiba bu gën a garaaw ki nga xam ne mooy masiixu dajjal te gis nañu riwaay imaam Ahmad bi maa bayna xalqi aadama sallallahu alayhi wa sallam ila an taquuma saa'atu fitnatun akbaru min fitnati dajjal kon loolu. bi wanee kon fitna gi gine garaaw gu mën a dal jàmm mooy yow fekk fekk dajeegoog dajal lu sa fitna rëy rëy rëy mooy yow dajeegoog bi gën a laa xaw a foofu ngay mesurer comme li ñu la doon wax bii nga xam ne ñoom la borom bi may jullit ñuy faire face dajal ba daal di ciy génn seen dara dafa borom bi ni mu xawee parce que ñoon ñoo dajee fitna bi gën rëy waaw muy dajal. wal iyaazu billah kon loolu jarul a minimiser waaw <laughs> loolu jarul a minimiser ak a jar a xam te loolu ngay xam ne képp ku la ne da jaar romb na mooy di expliquer voilà parce yow <laughs> yi fi yoneen saa salaam boobu wax yooyu yëpp kenn gisu leen fi ana jaajooj ak maa jooj ak yooyu yëpp yëfi caaxaan yooyu yoo euh, xam ne ay waxi caaxaan la leeraloon nañ ko wallahu taala alam léegi beneen mbir boo xam ne ginnaaw lii euh, lu ñuy ciy jànge mooy euh, yërmande yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu yërëm jaamam ñoom jaamu jaamu bu yàlla yi yi nga xam ne moom la ko boroomam ni muy xeet yi ba tax mu leen di xamal yoo xamante ne ngir lan c'est pas pour tiital leen euh, ba pare bu ñu am benn solution c'est pour ñu mettre ñu nekk à leur garde te tamit jox na leen yan solution nga fawaatixu suuratul kahf yooyu ak tamit bu dee ku nekk yaay xajiiju nafsihi wallahu xalifati ala kulli muslim yow ku nekk yaay sa bu dee maa ngi fi maa leen koy resal bu dee nag génn na fekkuma fi new ma fi kooku borom bi mooy nekk sama mooy ma wutaakoon ci jullit bu ne jox nañu ne ñu jaw jàngee jaal beenu suuratul kahf yooyu dala ciy musal ak yeneen ak yeneen ak pas-pas bu baax boo ko amee ngëm yàlla bu baax koo xamante ne nii yow ah yii nga xam ne dajjaal fitnaam yii bu fekkee yow ngay dund yooyu nga dajeel yooyu mënaluñ la dara bu dajjaal ñëwee duñ la mënal dara bi iznillah ci ndimbalal yàlla tabaraka wa taala kon loolu la voilà lii mooy affaire bi lii la quoi mooy yeneen ba yàlla saa saam yërmande gëm gu rëy fa bima rahmatin min allah linta lahum yërmande gu rëy bu borom bi tabaraka wa taala gim la defal moo tax linta lahum nga daal di ci kanamu sa saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum allahu akbar allahu akbar kon lii dafa nekk loo xam ne lu rëy la mooy jàpp nit jàngalekat sëriñ wala yooyu bu gisee loo xamante ne da koy laaye biir lu mën a laaye biir ay ay taalibeem musiba goo xamante ne pare mu wax leen ko doon bàyyi leen ci mbooy gi ñuy tiit te duñ mat dara waaye mu xamal leen solution yi ñuy def ak loolu ngir tamit ñu bañ a minimiser affaire boobu voilà ba pare te yonent bi saa saa mooy day wax ak xeetam yëpp yonent bi saa saa ma la gën a xam ne dajjaal du fekke ñii nii di dund fii euh, ñii mu dajal du ñoom parce que euh, xam na kañ lay génn exactement waaye boo gisee yu bari da koy wax comme si affaire bi dajjaal bu ñu fii comme li euh, Seydina Nawaas doon wax radiyallahu anhu hadith bu njëkk biñ gis fii mais gii saa doon dañoo waxal dajjaal ba ñu jàpp ne mu ngi ci côté tàndar ci ginnaaw tàndarma yi du ñu xaar ndax loolu mooy ki nga xam ne mooy jàngalekat bu mag kooku mooy jàngalekat bu man bi c'est pas que man lii toujours ma que ne la garaawul mooy moom jàngaleem daa transcender ñi nga xam ne ñoom la doon waxal kese ndax moom borom bi da koo yónni mu nekk rasul ngir ilaa yawmi diin mooy yonent mu jub jamono kon nag waxalu ñooñu kese waaw waaw waxalu ak ñooñu kese waaye ñi dinañ ko gis xaari Seynal Mughira bi le que mi nga xam ñoom la doon da dalale seen xel Euh, euh, euh, moom Seydina saxaaba yi ñoom ñoom ñëpp d'une manière ak Seydina al-Mughira radiyallahu anhu waaw waaw bi nga xam ne ci la koy laaj ci bay saasaam ci dajjal lu bari mën ne ko maa yadur <laughs> ah waaw lan moo la ci lor ci dajjal a naan ko nee nañ am nañu am na daa yor ay àjjana goo xam ne ay mburóog mooy lekk yu kii ay dex ay yu mel noonu yonent bi alay saa saam ne huwa ahwanu ala allah min dalik moo gën a doyadi moo gën a ñàkk solo ci yàlla ko loolu mooy euh, euh, euh, dajaal malgré loolu lépp nekkul ku tedd nekkul ku màgg nekkul ku dara loolu képp koo xamante ne yàlla ndimbalu yàlla nga àndal loolu dara ci yow voilà kon loolu dafa am solo yonent bi alay saa saam yërmandam gu rëy gi nga xamante ne moom la ko borom bi tagge Euh, ba moo tax ci loolu lay jaare di ñu jàngal di ñu xamal yoo xamante ne ñëwagul ngir ñu mettre en mettre a garde surtout bi gën a muy almasih ad-dajjal fitnatul masih ad-dajjal waaw beneen bi nga xam ne moom lañ ciy jàng te moom la ñuy tëje insha allah mooy li nga xam ne moom la Hisham ibn Amir wax muy laaj biir ay nit ñoo xamante ne nii lii euh, ñoom dañ ko doon romb di ko teggi di dem di jànge ci ñeneen waxu leen bu leen fa dem waaw waxu leen bu leen dem ci ñooñu mais da leen a yéen a ngi romb tamit foo xamante ne manoon ngeen fe taataane parce que li ngeen bëgg mooy xam-xamu yonent bi alayhi salaatu salaam waaw loolu nasiixa la waaw loolu ak laaya biir la te yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon naan diinu nasiixa diine jii suñu diine jii laaya biirante la waaw mooy jullit boo gisee sa mbokku jullit ci cadre boobu la leen ko waxe nekkul daa iñaane walla comme niñ doon wax gaa yi nga xamante ne day nekk fee boroom xam-xam la boo xam ne am na xam-xam dëgg la waaye nit ñi di ko fi bàyyi di dem kii bayre bi caayeg bayre ji ko yàlla solal muy keneen koo xam ne moom moo gëpp xam-xam mu mere ko waaw mer ci loolu commencé di ko sikkal déedéet waaw saxaaba yi sori woon nañ lool waaye da doon laaj biir taalibe yi ndax loolu boroom xam-xam bu ne war nga ci bàyyi xel waaw mooy boo gisee occasion boo xamante ne nii man nga leen ñi jariñe nga jariñ leen ci même bu dee mbir mi sa mbir sa ci yow la sa personne lay laal c'est pas ñooñu xamuñu seen seen bopp ñoom yàlla la ñuy gis ak njàngalem yo leen saa salaam feeñ ak man na mën de feeña mais sauf ko ci ñi ngeen di dem dina am loo xam ne dina leen rëcc parce que man li ma jàpp ci xam-xam yo leen saa salaam ñoon ngeen di dem am na luñ jàpp de waaye jàppuñ lu toll noonu loolu nag du affaire réy réy waxoon nañ la boroom xam-xam am na fu muy toll foog nga leeral yooyu te bokk na ci cadre nasiha yi wala koo xam ne gaa yi xamuñu gëddu xam-xam di dox doxlu nga xamal leen ne hé yéen masala bi yéen ñëpp gaa yoo xamante ne comme niñ doon wax dañu jàpp ne masala diine moom wax sa xalaat la nga ne leen eh no bi ngeen di wax ay waxu euh, mburu maag ñeex maag ay ay ay ay yooyo garab gaak yooyu bu leen neexee te loolu sax li yoroon ngeen xool kii xam fii nag masala diine lañ joxe bu fi kenn dégg naa gars yi ngeen di wax yéen xamu ngeen biir te xam na leen parce que xam na leen voilà ñu naan ay lii laa ko yaakaare nga ne leen non alt arrêté waaw ñi xam ñooy wax te man nii la yàlla def ne maa xam kon noppi leen xam waxoon naa la gars yu bari nag xamuñ lii dañ naan i eh, ni diggal sawaay sawaay moo rëy diggal di muy minimiser gars yi quoi di leen maîtriser quoi kii moo rëy yëkkati boppam naan maa xam waaye parce yow yaa xamul dara waaw dafa am koo xam ne il faut liñ naan mettre la le plat le pied dans le plat ngay def mettre le pied dans le plat mu leer nañ nit ñi xam ne lii sinon dañuy fontoo xam-xamu diine boo xamante ne yow boo dee yow yaa sàggan bañ sàggane xam-xamu si bi alayhi salaam yow di am problème nga xamal leen ne ki xam mooy waxta man nii la yàlla alhamdulilah def ma xam waxuma ko nag pour puukarewu moo tax Seydina Yuusuf ne inni hafizun alim man mii damaa nekk aji ku takk ba pare damaa xam waaw wax ci boppam lu am solo ngir ne ci alni ala xazaa'inil ard yow ngir bi def ma ma lépp luy trésor lépp luy luy ndëxantéef euh, euh, guy génn ci suuf man ma ko voilà loolu dafa am solo moo tax Hicham wax leen loolu ci cadre boobu la leen ko waxe ne leen yéen de yéen a waaw ci ñoo xamante ne nii Euh, di di fa taataan xam-xam neewu leen bu leen ko def bu leen dem ci ñoon ñooñ xamuñu dara da leen ne innakum la tujaawizuni yéen de yéen ak may romb ilaa rijaalin ci ay góor yoo xam ne ay góor lañ de aka ñu koo mat waaye nag sauf que pour ma dimbali yéen ma kaanu bi ahdara li rasuulillah sallallahu alayhi wasallam ni nii ginuñ ma woon a teew ci yonent bi alayhi salaam mooy moom boo leen ëppoon lu fay teew waaw wala alama te ginuñu maa xam bi hadith yi min nii hadith yoneen saa sam que man waaw ngir wan leen ne déeleen jële ci ñooñ waaye nag bu leen jé bu leen bu leen ñàkk li ma yor parce que xam-xam bi yoruma ko ngir sama bopp dégguma ko ci yonent bay saa sam ngir denc ko ngir sama bopp ginnaaw bi ma jariñee dama koo war a wasaare comme ni nga xamante ne moom noonu la ñu jàngal ballighu anni walaw aaya eh, jottali leen ma même bu dee benn laaya la ng tax Hisham lii mooy li nga xam ne dafa war ñu bari nag mënuñu lii même bu dee borom xam-xam lañ parce que en fait am benn blocage dañ naan non est ce que loolu du affaire u ngistal bu ñu ne la noo loolu du muy loolu mooy xolu nit ki rek fa xol ba nekk lan moo ko tax a yëngal ba muy wax loolee bu dee keñaana tax xam nga bu dee laayi biir tax xam nga bu dee laayi biir nag bul ne boo naa bàyyi noon rek parce que en fait ñooy seen temps ñu ngi koy mënoon nañu maximiser lu bari mooy dañuy ñëw ci man mais ñu waale fee voilà raafal ma complètement loolu mooy xam-xam bu bari dina leen rëcc te xam-xam la boo xam ne dama koo war a jottali jëli ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw yow mii dund léegi tamit boo xam-xam bi noonu la boo ñoo xam ne ñu ngi dem ci ñoo xamante ne ni baax nañ waaye am na domaine yoo xam ne boo ma dina leen rëcc nga ne leen waaye eh, yéen a ngi dem foofu de waaye dee leen ñëwaale am na tamit loo xam ne mën naa leen ci jariñe loolu nekkul ne da ngaa xeeb gaa yële wala la ngeen dajul foofu man ngeen ko daj ci man